kon moom mu ngi tuddoon euh, abu marsadin alxanawiyu loolu moo doon dàkkantalam abu marsad waaye turam dëgg kannaaz la tuddoon kannaaz ibnu alxusayn di kannaaz di doomi alxusayn di doomi alxusayn looloo doon turam abu marsad nag moo nekkoon dàkkantalam loolu sax la siiwe abu marsadin alxanawi radiyallahu taala anhu moom nag allié seydina Hamza ibn Abdul Muttalib la woon radiyallahu taala anhu wa ardah moo tax euh, mu ne xaliifu Hamza ibn Abdul Muttalib moom nag am nañu ne turam bi comme ni alxaafiz ibn Hajar wax ci al isaaba fi tamyiz saxaaba rahmatullah radiyallahu taala anhum mu ne am na nag ñu ne wa yuqaalu Xusayn Kannaaz am na ñoo xam ne nee nañ turam du Kannaaz ibn Xusayn mais dañ koy juutal Xusayn la tuddoon di doomi Kannaaz am ñu ne nee ñeneen ne non turam sax nekkuloon loolu lépp mais Ayman la tuddoon Abu Marsad Ayman la tuddoon ah euh, Kantaa mu ne Kantaa imaam al-Baghawi rahmatullah aleyhi euh, ci Mu'jamu Saxaaba moom dane Kannaz ibn al-Husayn mooy bi njëkkoon wax ne Kannaz lu tudd doomi al-Husayn am nag ñeneen ñu ne non seulement Husayn mais doomu Hisn imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na wal mashhur al awal bu njëkk bi di Kannaz ibn al-Husayn mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw di Abu Marthadin al-Ghanawi Kannaz ibn Husayn noonu la tudd Husayn noonu la tuddoon eh, moom ibnul xuseyn abul marsad looloo doon turam xuseyn boobu walla xisn di doom ku ñuy wax yarbu' yarbu' di doomi amr amr di doomi xarasha ibn sa'd ibn tarif ibn jillaan ibn ghanm ibn ghani ibn ya'sur ibn sa'd ibn qays ibn ghaylaan ibn mudar abu marsad al-ghanawi loolu mooy complet turam ak ay maama Euh, moom nag sëy naa gis nañ ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yónnee kon ci waxu ñoom Muusa ibn ba rahmatullah aleyhi nee nañ moom ci ñoom jële ko ci imaam az-Zuhri këne ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yónnee sariya bi njëkk armée bi njëkk boo xam ne moom la yónnee bi mu nee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te demul bu sëy naa Hamza bi ki nga xam ne moo yoroon drapeau wam moo doon kannaas bii di abu marsadin al ghanawi radiyallahu taala anhu wa arda xeex amul mais moom mooy ki jiite woon ki nga xam ne moo yoroon drapeau xeex bi moom nag ginnaaw lool fekke na badar moom seydina eh, abu marsad comme ni nga xam ne noon la ko imaam ibn isxaaq ak seydina muusa ibn uqba rahmatullah alayhima waxe na fekke na badar moo moom nag lim soloo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bariwul ah, am na benn xadiisam boo xam ne imaam muslim ibn al-Hajjaj soloo na ko boobu sax la soloo ci moom bi mu ne moom yonent dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy tere nga xam ne Waasila ibn al-Asqa radiyallahu anhu di riwaaya su saxaabi an saxaabi mooy ab saxaaba moo ko jëlee ci saxaaba muy waas waasila ibn al asqa moom moo ne radiyallahu anhu kan abu marsadin al ghanawi fekk mu ne saaxiba rasulillah di saxaabaa yonent bi alayhi salaatu mu naan man di dégg naa man abu marsad dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan laa tajlisu ala al qubur wala tusallu ilayha yeneen bi alayhi salaatu wasalaam di tere ne bu leen bu leen toog ci kaw xabru mooy fekk xabru ku ñu fu ñu denc nit nga ñëw toog ci kaw mu ne loolu da koy tere moom alayhi salaatu wasalaam te bu leen julli jëm def ko penku jël xabru bi def ko fi nga xam ne moom ngay jublu wala def ko xibla bokk euh, di julli ju euh, féete ci xabru bi mu ne bu leen ko def euh, moom alayhi salaatu wasalaam da doon tere lool moom nag tarjumaam bariwul euh, boo demee euh, ci euh, al isaaba di nga fa fekk bariwul na ko noonu tabaqaatu ibn Sa'd ak bu tabaqaatu xalifa yi ak taarixul kabir bu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi na ko noonu as bu imaam ibn Abu Nu'aym ak al isti'ab bu imaam al ibn abdul bar ak usul ghaaba bu imaam ibn al asir yooyu boo fa demee di nga fa fekk ay tarjumaam ne gudduñ noonu kon kooku mooy seydina kannaaz ibn al xusayn di abul marsadin al ghanawi radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'aaliya al firdawsi maskanahu wa ma'wa